rahmatullahi alayhi fi matni al-arba'iin an-nawawiyya fi al-ahaadiith as-sahiihati an-nabawiyya al-hadiith thalaathuun an abi Tha'labata al-Khushani Jurthum ibn Naashir radiyallahu anhu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashyaa'a fala tantahikuha wa sakata an ashyaa'a rahmatan lakum ghayra nisyaanin fala tabhathuu anha hadiithun hasan rawaahu ad-daaraqutniyyu rahimahu allahu wa ghayruhu kon al imaam Yahya ibn Sharaf an rahmatullahi alayhi muy wax kon ci ñaar ñeent fukk xadiis ak ñaar yi nga xam ne moom la indi fii ci matnul arba'in muy quarante-deux xadiis yi mu ne al xadiis bii nag nga xam ne moom laay indi fii de mooy as-salaasuun mooy xadiis bi nga xam ne mooy fanweereelu xadiis bi mooy xadiis numéro trente kon mooy xadiis numéro trente mu ne an Salaba mu ngi koy jële ci ki nga xam ne moom la ñuy wax bàyyi ba loolu moo doon dakkanam dakkantalam al-Xushani bokkoon ca waa Xushayn voilà mooy ca waa Xushayn comme Qurashi ah, ah Quraysh ah kon du wax Qurayshi Qurashi ñoom itam comme Xushayn la waaye bu ñu leen di ji dañ naan Xushani comme Qurashi duñ wax Qurayshi duñ wax Xushayni te pourtant Quraysh ak Xushayn la voilà kon Xushayn ca ñoom la bokkoon. ay moom mii nag côté fële dëkkoon côté Palestine wala ca binaadu Sham fële doon jóge di ñëw ci yeneen bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi léegi nag ñu ne ah lii de dakkantal la mooy Abu Salaba di baayu Salaba moo nan la tuddoon mu ne Jurthum bani Nashir mooy Jurthum Jurthum la tuddoon di doomi Nashir waaye lii boo demee ca tarjamaam lii la al imaam an-Nawawi lii la dëgëral te moom la wax ni waaye mooy wute la wuute bu rëy sax moo am la tuddoon ak turu baayam loolu ay wuute yu bari bare bare ci am ku nem ci taraajim yi dinga fa fekk moom du wuute yoo yële wallahu ta'ala alam radiyallahu na borom bi kontaan ci moom ar rasulillah muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ne qa annahu qaala na ne inna farada faraid mu ne inna dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa taala farada dafa faraida ay farata yoo xam ne moom la teg comme julli juróom yooyu ay farata la yu mu teg woor bu weeru koor jotee loolu moom te dara nga nga remplir lépp nga man koo def yooyu ay farata la yoo xam ne ku mën a aji dem defi ko yooyu mu ne bi dafa teg daal di rëdd ay farata yoo xamante ne nii moom la teg gàll ko ci seen loo fi jaam yi nit ak ginne kon nag fala tudayi'uha kon nag ngallawaay naa ngi leen di tere ngeen ngeen daal di koy sàggane bu leen ko naax saayal de fala tudayi'uha bu leen ko sàggane te bu leen ko li nga xamante ne naax saayal bañ koo taxawee bañ koo doxe di defe daal man daal nu ma ko yëgeeg nu ma neexeeg nu ma ko sentiré déedéet loolu lépp ci dayaangale bokk mooy ci ñi nga xam dañ koy doyadal ki nga xam ne moom da koo bàyyi moom kooku moom moom moom moom moo wa hadda ba pare mu daal di rëdd ay dëxël yoo xam ne moom la teg def ab ñag daal di koy doon la wax naan wa ala inna li kulli malikin hima wa hima allahi mahaarimuhu du gisoon nañu ko voilà loolu alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna li kulli malikin hima ñeel na buur bu ne am na li nga xam ne chasse gardée foo xam ne moom da koy teg ñàkk fa ne lii moom bu ko kenn jege voilà moo léegi nag léegi nag mu ne yi nga xam ne ñoo yu yàlla yi nag mooy ay tereem moom la naan waxadda xududa mu daal di teg ay déxal nag teg fala mais ñooy ay frontière yoo xamante ne nii fala tanta duuhaa ne bu ko kenn jéggi voilà léegi nag fala tanta duuhaa bu leen ko jalgati dem di dugg ci nga xam ne sax mooy yu xaram mooy frontière ya nga xam ne moom nga war a robb daal di dugg ci xaram ya frontière yooyu lañ ne yow bu ko jege moo laa taqrabu zina bu leen jaaloo waxul bu leen jaaloo rek bu leen ko jege mooy dëxal ba sax bu leen jege léegi nag mu ne wa mu daal di xaraamal ay mbir yoo xamante ne nii moom ci gannaaw dëxal ba mooy ba mu tegee dëxal yi teg nii taayit it waxadda xuduudan waaye it mu teg ay pen mu teg loolu day tekki loolu mais mu teg ay pen ay actes yoo xam ne dane ku def lii def leen ko lii fala tantaduha bu leen ko jalgati mooy bu leen ko ñàkk a wala wala fala tantaduha bu leen ko jéggi tamit mooy ñu borom ne yéen ku def lii dóor leen ko nangami yéen leen dóor ko lu ëpp lool loolu yaa ngi jalgati voilà loolu yépp tamit day tekki wa hadda voilà mu teg ay dëxal teg ay daan ne lii nii ku def yi dóor leen ko li yow tant moom ki ne moom kenn du ko def parce que ñu on est des layikaar banu layikaar ñun daal on est des layikaar doomi layikaar waaye ñi nga xam ne di di di jaay na ñun di rôler air kooku moom moom moom dañ koo jëlale moom waa moom dañ koo kooku moom moom dañ koo tege nee voilà kon nag fala tentaduha kon nag wa xadd rëdd na xuduudan teg ay déxal teg ay pen teg ay dëxalit yoo xam ne nee na bu leen ko jéggi de fala ta'taduha waaye pen yi mu teg daan yi mu teg bu ngeen di teg jege leen li boroom bi wax bu leen ko dépassé waaye bu leen ko jéem di jaay waane naan nañ ko wàññi wala nañ def moratoire quoi yow yaay kan jaam nan la man a objection we ci loo xam ne moom la boromam def loolu ngay dégg nit ñi foog ne ñoom wax nañ wax ju ji ñoo xamante ne nii gaa yi sax ñoo ko euh, euh, day metti xol nga dégg ñu naan sawaay moom day wax ci diine quoi ku mel noonu naan nañ moratoire ci wàllu way ay lapidation ak yu mel noonu wal iyaazu billah loolu non seulement dégg ko rek loolu rek tax ndax asamaan wax ci diine wal iyaazu billah suñu monde bi daa doy waar mu ne nag wa harrama mu dal di xaraamal moom borom di tabaaraka wa ay mbir fala tantafikuha bu leen ko bëtt de go tere ko bu leen ko dikke voilà borom di bu nee lii xaraam na moo taxoon wala taqrabu bu leen jege zina yow bu leen sàcc yow nga ñëw sàcc mu ne yooyu mu xaraamal bu ko kenn defaa bu leen ko bëtt ñëw ne man dama koy def voilà da wax yow saway ah ah yow ah, ay bëgg-bëgg yi dañoo taxaw ko quoi eh, ma ne léegi borom bi lu xaraam yow nekkul ne saa boo amee aajo rek léegi yow yi xaraam daa war a nakam ah non non ça ne se passe pas comme ça saway voilà yeewul kon nag wax xarramachia kon nag moo tax képp ku fiy daganal yoo xam ne ay njaaloo ak noo ko mën di tuddee yooyu di ko daganal ak yi nga xam ne jaay seen bopp ak sàngara yooyu yàlla xaraamal nga ñëw di ko daganal ay lekk yàqu mbaam xuux yooyu nga ñëw borom bi xaraamal ko mu ne fala tantahikuha bu leen ko bëtt ta bu leen ko def de bu leen ko ñëw di da ngeen koy def wasakataana sia borom bi nag daal di noppi ci ay mbir rahmatan lakum ghayra nisyan loo xam ne yërmandeem gu gi nga xam ne moo tax mu tëdd mu tëralal leen dëxal yële daal di farataal ci kaw yi mu farataal daal di leen xaraamal ay mbir yërmande boobu it moo tax mu daal di am mbir yoo xam ne waxu ci dara ko bàyyi noonu mooy ëndiwu ci àtte bu leer voilà mooy waxu ci lu leer rahmatan wa sakata mu noppi an asiya ci mbir rahmatan lakum ngir yërëm leen yéen jaam yi ghayra nisyan da koo fàtte de bu kenn naan woo oh, fii moom am na vigérie vigérie comme ni ñu koy dégg c'est les laïcards voilà c'est les laïcards les démocrates ñoom dañuy gis seen loi yi loi humaine la ay loi humaine la day nit yo da koy xalaat moo tax ay failles juridiques moo tax gars yi saa yi gis nga bu dee ci wàllu économie gars yi ay cabinet ay ay ay ay ay ay armée de de de de d'avocats fiscalistes la ñuy ut ñu xool. xam ba xam ne fii faaye gi fi grand groupe yi groupe yi waaye yow bu ko defee ca la jaar nga xam ne dañuy def loo xamante ne nii loi bi mënul leen a dal parce que loi bi terewu ko sauf que moo tax finalement lan la ñuy wax bon même si la loi le permet ah c'est immoral <laughs> loolu mooy loi loolu du loi dara waaw <laughs> loolu moom su di naya fawqa naya tahtahu naa loolu nag mu ngi noonu mooy mooy si di zéro rek lépp di zéro mooy yëfi neen dëgg voilà lii léegi nag eh, lii moom bu dee loi bi sax may na la ko waaye bon lii eh, moralul quoi mooy ay ay am am ngor xam nga loolu gis nga waxu yéeféer yooyu nag ñuy wax gis nga moom lañu paas wax ju wax ji nga xam ne moom moom moom ka koy wax bu dee xam na kooku loolu mën na koo def yéeféer moom voilà mooy wax ju garaaw ji nga xam ne ñu bari ci wolof yi te wax loolu bu dee ki koy wax xam na ko loolu mën na koo def yéeféer génn ko ci lislaam nga ne ma loolu mooy man wax ci sa waay ma ne la xam na woon ci siira bi waxoon nañ ko bu yàgg sax waaw dégg naa sëriñ bi temps yële tamit mu koy mu koy mu ko doon euh, euh, radiyallahu di ko di di ci mettre en di ci koor wax na dëgg mooy wax yi nga xamante ne nii dañ naan walla lii de bu la ko diine mayee it ngor mayu la ko walla iyaazu billah c'est du n'importe quoi cette wax la loolu lu tos loolu wax ñu grave noonu man xaw ma am na benn waay ko fi moom it ay at moom dafa mel dama déggoon mu wax ko wala damaa jortoon ma ne ko yow fekk ma ab sëriñ façon sëriñ la quoi maanaam am na benn wax bu gaa yi di wax bu garaaw la voilà ay naan bu dee diine may na la ko ngor may la ko ma ko wax yow loolu noonu wax jooju xaw naa def yéefér ko ko wax bu dee xam na li muy wax voilà yow léegi diine yàlla ji daal seen ngor yéen seen ngor mooy waay waay kenn ngor yéen seen ngor mooy lan seen ngor yéen daal ngoru doomu aadama yi jaam moo gën ak teg yàlla bañ naan yàlla moom dalay permettre dara waaye bon li nga xam ne mooy ngoru dit nag ngoru wolof yi wala ngoru tubaab yi wala ngor mayu la wala iyaazu billah daal yéen seen ngor yi moo gën ak yàlla yi xaw ma dañ leen a piquer a xaw ma lu leen dal waaw du ngor gu tus waaye loolu mais mais mais mais mais c'est wax jooju ay bu la ko bu loolu nag mooy lii voilà sauf que ñeneen c'est des laïcars ñoom grawul quoi seen loi yooyu c'est pas grave ñoom ñoo ko defal seen bopp mais yow ak nga naan yàlla bu la mayee lii bu la ko permettre it ngor voilà ngor may la ko ngor daal boo kon ak tey yàlla yi ah nga xam ne lépp ci xikma la te bu war a ak yow nga dee wax non lii man duma ko def parce que bon bon là ça sera mal parce que voilà bu la ko diine mayee ngor may la dama naan ne hé rabal temps <laughs> wallahi xam naa kooku loolu moom wallahi laa ilaaha illaa huwa ki ki ki wax li nga moom niroo na ak la la Urwatu ibn Mas'ud waxoon euh, euh, kero <laughs> sulhul Hudaybiya bam ne yonent bi alayhi salaam fekk ci yéeféer yi la bokkoon jóge Taayif ne day jàppale nijaayam yii yii yëpp waroon ko mais dañ koy wax leeral voilà moom bu jóge Taayif ne day jàppale nijaayam yi fii ñoom Abu Sufyaan ak ñooñu te doomam moo ko doon denc en même temps mooy Urwa léegi mu ñëw na lay ndax yaayam Quraysh la jógoon di jàppale ba yonent bi saa saa ne sulhul Hudaybiya foofu la ca Hudaybiya saxaaba yi mu ñëw bokk ci émissaire ñi doon ñëw di wax ak moom waa ñii di wax di dem ñoom al-Hulayfa gaayoo tax ñoo jóg léegi moom mu ñëw naan yonent bi saa saa gis nga sa ñii nii ma gis lii arme suufu kànja la quoi mooy ñii nga jël ñii jaxase ñii bokk lansaar ñii jóge fee ñii gis naa ne bu mbir mi taree boo fi jote woon ak waa Quraysh fii xeex mu tax dañuy daw bàyyi la Sayyidina Abu Bakar daa neex ñun ñooy daw bàyyi fii rek ba ngay sànni waay moom suus badral laat laa wax <laughs> wayo ne ko maccal tuyu <laughs> laat seen yàlla boobu <laughs> wax yow gis nga wax ni mu tàggee mais dañ naan la ci naan ngor am na xam-xam kooku bu doon ko xamul kooku kooku kooku loo sax dina sedd ci moom voilà ba waa ji waay oo moom mer waay mais yii kan moom wax li yonent ware sa tàmm yonent ware sa tàmm daal di koy muñ na bu fi Abu Bakar la mu ne ko wallaahi bu dul woon njekk yi ma defal ba léegi mënoon naa koo fay wallaahi du ma bàyyi baat bii romb waaye nag naa ko bay parce que loolu mooy loolu sax wax ju mel noonu moo gën a woyof ci ci wax kàddu gu mel noonu wal iyaadu billah ndax ni mu grave quoi ak yàlla nga naan ay sañu ngor mayu ñu ko yow sa ngor mooy lan c'est quoi ngor là fenul tus kon bu booba wal iyaadu billah léegi kon mu ne wa harrama ashyaa su ashyaa su mu wa sakata an ashyaa suñu borom noppi ci ay mbir rahmatan lakum ngir da leen a yërëma ghayra nisyan du da koo fàtte de fàttewu ko da ko leen a yërëm lu ñu naan dem nañ ba fii moom loi bi waxu ci dara moo tax gaay yi di ci jaar ay wa sénateur les sénateurs les députés gaaw leen légiférer leen gaaw leen ngeen joxe àtte yi gën na leen ay loi yu bees ngir ñu fatt fii sinon gaay yi ñu ngi ah ñu ngi profiter wu ci ci avantage fiscal boo xam ne li tax mooy fii mu ne euh, euh, benn loi da cee waxul ñu ciy profiter loolu ci laykaar yi la am ak yi nga xam ne nit ñee ko defal seen bopp waaye borom bi da am yoo xam ne waxu ci dara ngir yërëm leen waaye ghayra nisyan da koo fàtte fala tabhasu anha kon nag bu leen nekk di ko di ko di ko di ko di ko di naan da ngeen koy wër di ci lu bët seet naan da way yow mais yi ay wo doo noonu yooyu bu leen ko def mu ne xadiisun mu ne xadiis bii de xadiis la boo xam ne imam Nawawi rahimahullah xasanun bu baax la rawaahu ci ko soloo mooy ad-Daaraqutni yu mooy ad-Daaraqutni wa ghayru ñeneen ñu dul moom léegi kan ma ad-Daaraqutni ad-Daaraqutni en Euh, Seydina Ali la tuddoon Ali mooy euh, moo tax ñu naan Abul Hasan Abul Hasan Ali ibnu Umar ibnu Ahmad ad-Daraqutni voilà <laughs> moom ay la 306 li gën a àddina mooy moom bi muy juddu ñoom imaam an-Nasaa'i imaam an-Nasaa'i par exemple mu ngi doon dund ndax imaam an-Nasaa'i rahmatullah Ahmad ibn Shu'ayb bu borom Sunan bi moom 315 ci atu gàddaay yonent ba après gàddaay yonent ba sa sam ci la génn àddina imam ad-Daraqutni moom mu ngi gane àddina mu ngi juddu la 306 voilà de ce fait moom nag euh, euh, euh, Abul Hasan lañ ko doon wax mooy Ahmad parce que Ahmad la tuddoon ko wax voilà mooy Ahmad non non man Abul Hasan Ali voilà xam nga ñu tuddoo Ali en général ñoom lañ naan Abul Hasan yi Ali ibn Umar voilà ibn Ahmad ibn Mahdi ibn Mas'ud ibn Nu'man ibn Dinar ibn Abdillah al-Baghdadi ad-Daraqutni waxoon naa la ko fan yële foog naa que mooy benn benn quartier la bu ne woon euh, euh, Baghdad boo xam ne foofu comme rek ñu ne euh, Dakar daa am benn quartier bu ñu naan plateau ñu naan ko al plateau bi voilà comme loolu rek la da Daraqutni mooy moom foofu Daraqutni foofu benn quartier la woon bu nekkoon Baghdad di capitalu Irak léegi. foofu noonu benn carte bu fa tuddoon Daara Qutb moom foofu la dëkkoon foofu lañ ko doon askanante askalan askanale moo tax ñu naan ko ad Daaraqutni voilà <laughs> mais Abul Hasan la tuddoon Ali ibn Umar ibn Ahmad ad-Daaraqutni rahmatullahi alayhi borom xam-xamu hadiis bu rëy yi mbir la woon wa ghayru ak keneen ku dul moom kon al-Imaam an-Nawawi ta'ala ne al-hadiis al-haadi an abil abbaas sahl ibn sa'd as-saacidiy radiyallaahu anhu annahu qaala jaa'a rajulun ilaa nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam dullanii calaa camalin idaa camiltuhu ahabbanii llaah wa ahabbanii nnaas faqaala sallallaahu alayhi wa sallam izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma inda an-nas yuhibbaka an-nas hadithun hasan rawahu ibnu majah wa ghayruhu rahmatullahi alayhi bi asanida hasana kon al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne al-hadith hadith bi nga xamante ne ni moom mooy al-haadi benn wa salaasuun ginnaaw ñe fanweer muy fanweer ak benn mooy kon al mooy xadiisu fanweer ak benn mooy ci ci wolof mooy trente voilà mooy hadith numéro 31 kon mu ne an an abil abbas mu ngi koy jële ci 42 hadith yi moo li fii an abil abbas mu ngi jële ci bàyyi abbas kii lii loo doon dàkkantalam nga ne mais man déggoon naa fi kém naan wax abul abbas rombon nañ ma ne kan la woon nga ne ibnu abbas ma ne waa wax nga dëgg waaw ah, ah, parce que ñoo bokk dàkkantal voilà am na sax nga ne al abbas ibnu abdul muttalib a abul abbas an abil abbas muy Abul Abbaas di bàyyi al Abbaas Sahl ibn Sa'd di Sahl di doomi Sa'd as-Sa'idi voilà moom ak baayam ay saxaaba lañu as-Sa'idi bokkoon ci waa Banu Sa'ida ci Ansaar yi radiyallahu anhu anhuma annahu qaala radiyallahu anhuma annahu qaala neena jaa rajulun moom nag ci kii bi radiyallahu anhu rek lañu def jaa mu ne annahu qaala neena jaa rajul benn waay dafa dikkal dafa dikkal ila nabi dafa ñëw ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dullani ala amal maa ngi lay ñaan nga daal di may tegtal ci jëf joo xam ne ida amiltuhu ahabbanillah bu ma ko defee borom bi tabaraka wa taala daal di may sopp wa ahabbani nnaas nit daal di may sopp jëf xam ne daal bu damay am consensus nit ñi sopp ma mais nag bu nee nit ñi sopp ma yàlla sopp ma nit ñi sopp ma mooy nit ñu baax nit ñépp sopp la gaa yi ko def yonent dalay sa santi boppam ñu dañ koo soppoon <laughs> non ñëpp soppuñ ko moo tax Quraysh dañoo maam nekk ay noonam ñiy jar bàyyi seen bakkan ci toolu xare ndax noonook moom même bu dee xam nañ ne am na Muhammadan sadiq sallallahu alayhi wa sallam même bu dee xam nañ ne dëgg la mais ñoom ànd mooy ñi baax ñi nga xam ne ñoom yiw la ñuy xëñcu waaw moom la ñuy xëñcu ci lépp voilà ñooñu sopp la voilà loolu mu nekk mooy borom bi sopp ndax ñoom mënuñoo sopp lu dul yàlla sopp baax ni li yàlla sopp ka yàlla sopp ke ke sa a sopp voilà sinon yéefér yi noon yi iblis iblis sa lay inna shaytana lakum aduwwun waaw inna shaytana il ji nga shaytan lakum aduwwun ah seen noon la fattaxidu aduwwa kooku mos dina sopp julli loo xam ne yàlla day tax ñu sopp la moo tax bu ne ah dul la nii daal li may degmal ma amal ci joo xam ne ida amiltu bu ma ko jëfee de ahabbani llah borom bi tabaraka wa taala soppma wa ahabbani nnaas nit ñi nga xam ne ñooy nitu yiw yi ak nit ñi nga xam ne bon ñoo objectif nañ daal di may sopp fa qaal yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko izhad ne ko izhad mooy daal di dëddu fi dunya ci àddina bii gu jege gii da doyadi mooy lépp luy mbir àddina yow dëddu ci voilà bu ci xëccoo la jaral xëccoo lépp luy mbiru àddinaay kese yow bu mu la jaral ngay xëccoo gis yow doo nekk seen poste yeeg seen yenn yi bu dee ne yow il faut boo ko bàyyi gaay gaay yàq ko wala bu dee mbiri àddina rek yow sa intérêt kese la loo xam ne si mbir bopp kese la muy mbir àddina nga gis ñoo xam ne pare nañ di ci xëccoog yow bakkoog yow jo nga la xam nga nooy def boo bëggee lii nga ñaan lii nga bëgg ah xam nga kaay ma dañ maa laaj nan nga leen fay sa sam kaay te ni mu ko waxe moom la ñu wax ñun ñëpp ba yaayoo na din képp ku bëgg yi defal ni voilà léegi sa bakkan nag dina ci metti ak nit ñi yow da ñàkk nga fayda yow ñii kenn dañu dee ëppale nga bëgg a xoolee ah doo bàyyee yow ah waaw yow yow dootu ma a dootoo ko ma xamoon yooyu a nee leen garaawul garaawul voilà dama koy def nii dama koo bàyyi ngir yàlla voilà bàyyi ko ngir yàlla moo tax yeneen i saa saa naa kër boo xam ne ca digg àjjana koo xam ne dafa bàyyi lu am teg yooyu waaw dafa bàyyi yooyu même bu dee moom moo am dëgg sax. mu bàyyi weral téeg ay këccoo yooyu bàyyi ko ngir yàlla kooku maa ko garantil man yonent bi saa saa kër goo xam ne biir digg àjjana lay ne waaw loolu nag yow loolu moo war a war a gënal loo xam ne yonent bi saa saa boppam ne maa la ko garanti loolu sax moo gën a neex kër ga waaw mooy moom ci boppam moo daq àjjana waaw yow loolu est ce que gënal la nga bàyyi këccoo ci yoo xam ne mbiri àddina nga bàyyi ko gars bàyyi leen ñoom lan lay wàññi dara. voilà dara mbir wàññi na la même buñ ko yàgg ci ñoom voilà kon nag mu ne ko izhad fi dunya daal di dumbo dëddul ci àddina gii mbiru àddina yii ba dëddul dëddu ko yuhibbaka Allah mooy boo ko defee rek borom bi da la sopp ndax boo ko dëddoo mooy da bàyyi lépp jënd lépp sa borom mooy sa borom moom lépp lu nar a tax alhamdulillah lu nar a dox sa diggante sa borom nga ba dëddu ci woo ko defee borom bu sopp la ndax loolu ndax mu bind na mooy nga ñëw ci moom voilà nga ñëw ci moom nga jege ko kon nag boo bàyyee lépp ngir moom da lay sopp bàyyi lépp ngir moom léegi boo bàyyee lépp ngir moom après alal yi loo am ci milliard ak lépp loolu tekkiwul ne dëddoo àddina lool sax mooy vrai dëgg àddina ndax sa xol la voilà mbiru àddina yi du alal moo dee sa xol déedéet sa xool bi ak mbiru ay kii yoo xam ne mbiru kii yii nit ñi di ko xëccoo nga am ci sa droit mais nga xam ne lii naa ko bàyyi ngir yàlla nga bàyyi ko ngir yàlla voilà borom bi dina la sopp wazhad te na nga gind na nga gindeeku kon wax naa la ni ngay def ngir borom bi sopp la léegi nag boo bëggee nit ñi nag sopp la nit ñu baax ñeeg nit ñi nga xam ne sax bo même bu dee am nañuy feebar comme que nag <laughs> xoolal yonent bi alayhi salaam wallahi mooy docteur xol yi la ah, euh, euh, <laughs> ma indal naas ah nekk juñ la xam nga fay dana plusieurs fi dunya yow dëddul ci niir àddina bi nga ne ci lépp dëddul lépp wal wal sa borom mooy jublu sa borom boo ko bi yow da lay jub da lay waaye bu dee mbiru àddina yi nit ñi wazhad fii ma inda nas yow dëddu loolee fa nit ñëpp boo ko defee yuhibbuka yuhibbuka nas nit ñi dañ lay sopp même sax moo di sax boo leen bàyyi lañ yor di la sopp quoi naan saa moom en tout cas bon lii moom même bu dee ne bokkuñu idée mais sonaluma ci li may wax voilà xam nga gars yi da ngaa la ñun suñu nguur gi képp ku ko nar kii woon ñun jaral na leen rey la ah. waaw tuur ay bakkan ngir téeg wóor voilà léegi nag yow boo boo boo ci dumbooyoo bàyyi koog ñoom waaw ci loo xam ne mooy yow sa du dund sa dund sa dund gi du andi problème bu ëpp boo ci nga duul loolu du am solo la mooy nit ñi xoolal seen alal yi gis nga bo nit borom alal yow bu dee solaloo ko ci alalam bi yow moom da lay sopp mais ñi nga xam ne tout le temps ñu ko ñu ngi fay jaar di ko jéem a diis ay mbir di ko woo léeg leen di daw léeg jaral na ko fanaan bu amee kër yu bari bu xamee ne gars yi bon dem muy woote bon gars yi waaw foofu mbaa gars yi kii ñu ne ko gars yi ñu ngi fi jaral na koo jaar feneen fanaane bi leen kër wala iyaazu billah léegi nag yow bu dee yow soo soo alal te les yow moom laajoo ko laaj du ci sa xaal du ci sa làmmiñ nga bàyyi boobu li mu yor dañ lay sopp gars <laughs> seen poste yii seen yii ñii seen alal yeeg seen limousine yeeg seen oto yeeg yooyu yow doo leen solliciter ci dara waaw loolu nag aka neexoon walla iyaazu billaah ba léegi dangay gis xoolal suñu réew yi rek yoo xam nañaa ay ay yi diine lañ foo leen fokk bu ñu ngi dal buur gi parce que voilà ñun suñu cérémonie bi dafa fi yow lii ñoom ñoo ko doon a jàngale bu dee yenn ñu naan ñoo fi toogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg na waaw la nekk fii ma inda an la ne fa nit ña boo ko defee yuhibbuka an-nas yow da ngay def ngir yàlla defal sa cérémonie ngir yàlla defal bu te ndax nguur dugal na ci loxo loxoom dugalu ci bu ci dugalee xayru bu ci dugalu sa yoon na ci xaaru leen woon dara man borom bi laa bàyyi sama mbir voilà boo ko defee bàyyi nit ñi la ne fa ñoom gaay dañ lay sopp waaw fii mu ne doo am ay noona voilà yoo xam ne par exemple dañ naan voilà lii ñoom ñëpp ko bokk ñu koy séddoo gars yi nag kii kii di tuutoo yow nga ne mbala feebar gars yi yow da toute façon yow boo bokk ci noon yi cas yëpp bay mën a wax ak yow <laughs> bu dee gars yi ay cas ñoom a wax ak yow parce que dañ comme que génn na ci nee moom yoonam ndaw ci de toute façon yoonam ndaw ci gars yi dañuy mën a kontaan rek dañuy mën ku nekk mën naa wax ak yow alors que ña ña def ay faction tam ñoom ñu ñu ñu dóorante ay bal waaw ci wàllu baatin beeg ak jëwante tal sa man teyeeg yooyu wala iyaadu billah parce que gars dañoo nekk ca mbir ya mais boo leen bàyyee mu ne boo bëggee nag nit ñi soxla wasat te na nga sopp na nga dudd ma inda la ne ña seen alal yaag seen daraja yaag seen kii yéeg yooyu bu ko bu bu fi nekk mu lay yitteel da ko yuqamte ko du xool di leen ñaan ak kii duddul la ne fa nit ña yuhibbaka an-nas boo ko defee nit ñi dina nga kon mu ne lee hadithun hadith la hasanun mubah rawahu sunana ko ibn Maajah al imaam ibn Maajah wa ghayru ak ñeneen ñu dul moom rahmatullah alayhim bi asaaniid ci ay sanad ci ay càllale yoo xam ne xasana yoo xam ne lu baax la nga ne ma ah, imaam ah, ah, ibn Maajah mooy kan ma ne la mooy Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini voilà al-Qazwini moom kenn la ci borom sunanul arbaa boo léegi ne ashaabu sunan waa sunan yi moom nii ci la muy al imam mooy ki ci mujj sax sa sunan bu al imam ibnu maaja al qazwini ki ci mujj nag tekkiwul eh, que ne moom ci wàllu at non non non parce que moom mii moom ak imam an-Nasa'i par exemple moom moom ak imam an-Nasa'i rahmatullah te imam an-Nasa'i ci ñoom ñeent ñoo ñële imam Abu Dawud imam Ahmad Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja moom moo ci mujjee génn àddina voilà moom imam